Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin wa fi kitaabi aadaabi at-ta'aam wa fi al-baab ar-raabi' 'ashara ba'da al-mi'a kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ci buntu bi di chapitre 114 wala garab ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana Allahu minhum amin muy baabu bayaani jawaazi shurbi qaa'iman wa bayaani anna al akmala wal afdala ash-shurbu qaa'ida buntu bi nga xam ne noonu la ko imaam Nasr rahimahullah ne buntu bi leeral ke ne euh, possibilité di naan taxaw waaye di leeral ne li gën a mat te gën nag mooy booy naan nga daal di toog gisoon nañ xadiis yëpp walillahi alhamdu wal minna ci jotaay bi ñu génn parce que dañoo gisoon ne loolu mooy li gën Euh, nekk loo xam ne approprié moo gën munaasib <laughs> ngir mën a <laughs> ngir traiter masala yi après ndax xadis yi mu indi day leeral possibilité yenn yi mu njëkk indi comme nañu ko gisoon di xadisu Mawlana ibn Abbas bi mu njëkk indi euh, muy xadis numéro sept cent soixante-sept mu ne woon wa an ibn Abbas ta'ala anhu anhuma annahu qaala saqaytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam min zamzam fa shariba wa huwa qaa'im voilà ak naka noonu hadith sayyidina Ali bi radiyallahu anhu bi mu ñëwee baabu rahaba fa shariba qaa'iman mu naan taxaw wala Ibn Abbas ne man maa naan dal Yonent bi saa saam ci ndoxu Zamzam mu naan taxaw naka noonu sayyidina Ali hadith bi ci tegu 768 moom mu naan taxaw bi gis naa Yonent bi saa saam am na ci benn riwaaya gaa gis saxaab kii àndandoom yi di ko xool quoi bi ñu ko defee mu ne lu tax ngeen may xoole nii <laughs> waaw mel ni dañoo xaw a daal euh, ñàkk ànd wala boog mu jaaxal leen ci li mu def mu ne lu ngeen lu tax ngeen may xoole nii gis naa yonent bi alayhi salaatu salaam mooy eh, parce xoolu inkaar la woon xoolu waaye yow eh, amirul mu'minin moom lu muy def <laughs> mu ne leen ngeen may xoole nii parce man gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> mu naan taxaw waaye it gis naa ko lu bari mu naan toog voilà kon bu dee ne gis naa ko mu naan taxaw waaye gis naa ko mu naan taxaw moom alayhi salatu wasalaam lool sayyidina Ali radiyallahu anhu am na riwaaye yoo xam ne noonu la leen ko waxe ngay di ko xool kon mu ngi noonu kon loolu lépp eh, tamit eh, mu mu leeralaal ci beneen bi ne leen faqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yashrabu qa'iman wa in sharibtu qa'idan faqad ra'aytuhu yashrabu qa'idan waaw mu ne leen ne <laughs> waaw moo tax dane foofu imam ahmad moo ko solo eh, mu ne sayyidina ali shariba qa'iman radiyallahu anhu fara'a an-nasa kannahum ankaruhu fa qala ma tanzuruna an ashriba an ashraba qa'iman eh? faqad ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yashrabu qaa'idan wa in sharibtu qaa'idan faqad ra'aytuhu yashrabu qaa'idan <laughs> mu ne mais lu ngeen may kii wén yi di ma mooy gaay li mu bu ngeen ko gisee ndax man gis naa yonent bay saa mu naan taxaw te bu ngeen ma gisee bu ma dee naan naa toog gis naa ko mooy mu naan toog te loolu moo pour liñ doon def kon loolu lépp euh, gisoon nañu ko waaye gisoon nañ hadis ibnu Umar bi radiyallahu anhu bi nga xam ne ci lañ ko laaj mu ne ah moom de euh, jamono yonent bi alayhi salaam euh, dañ doon kunna naqulu ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa nahnu namshi dañ doon lekk di dox waaye wa nashrabu wa nahnu qiyaam di naan fekk ñun ñu ngi taxaw waaw léegi sa ak hadith sayna Amr ibn Shu'ayb bi euh, nga xamante ne an abihi an jaddi muy sayna Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu anhuma mu ne man ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan comme Seydina Ali wax ci riwaay bi ñu wax léegi man gis naa yonent mi alayhi salaam muy naan taxaw waaye gis naa ko muy naan toog mooy lu ëpp muy toog léegi xadiis lañ gisoon yoo xam ne day wane ne lii mën naa nekk léegi nag mu am yeneen yoo xam ne da doon wane tere gi te loolu moo tàmbali woon xadiis Seydina Anas bi 771 bim ne yonent bi alayhi salaatu salaam sayyidina Anas an nabi sallallahu alayhi wasallam annahu nahaa an yash an yashraba ar-rajula qaa'iman voilà gën a yonent bi alayhi salaatu salaam de tere na nit ki dina am taxaw léegi Qataada ne fa qulnaa ñu ne ko mais li Anas ñu wax sayyidina Anas fal aklu mais lekk nag <laughs> ñu ne zaalika asharru wa axbas aw axbas loolu gën a ñàngat te moo gën a <laughs> sax moo gën a yàgg. ndax lekk gee gën yàgg lekk moom day jël temps ngay gën a yàgg bu dee naan gi nga xam ne daanaka man na la di mën a jëlal trente secondes lañ la tere lan ngay xalaat ci lekk nga xam ne moom day gën a jël lu yàgg voilà gisoon nañ waaye fii riwaayatillah loolu euh, dañu wa fii riwaayatillah ñu jëloon ñu ne woon xadiis Seydina Abu Saïd bi non Seydina Anas ci boppam looloo tax mu ne wa fii riwaayatillah ndax bu doon Seydina Abu Saïd beneen xadiis la koy tudde wa fi riwayatin lahu jële beneen riwaaya boo xam ne imam muslim waaye lahu ñeel imam anas parce que imam muslim moom la njëkk indi mooy bii nii zajara bi moom la njëkk indi ci naxaa bi nga xamante ne nii e, ci la indi baabu karahiyatu baabun karahiyatu shurbi qa'iman wala nga ne baabu karahiyatu shurbi qa'ima imaamu muslim hadis ba mu ci teg ñu njëkk indi na ne haddathana haddab ibn khalid gis nañ ko muy Hudma ibn Xaalid ci jotaay bee ñu génn ibn al-Aswad ibn Hudba al-Qayti ath-Thawbaniyu al-Azdiyu al-Basriyu rahimahullah qaala mu ne haddathanaa Hammaam mu jëla ko ci Hammaam muy Hammaam ibn Yahya al-Anzi gisoon nañ ko tamit mooy en fait euh, euh, euh, léegi moom mu jëla ko mu ne haddathanaa Qataada ibn Di'aama as-Sadusi rahimahullah al-Basri Abul Khattab an Anas anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam zajara an ash-shurb qaa'ima voilà bii la Imaam An-Nawawi doon wax mais pas bu Seydina Abu Sa'id bi Seydina Abu Sa'id da koo solo moom tamit mu ne zajara mu ne tuwaay saa saam jajj na an ash-shurb qaa'ima bii la doon wax wa fii riwaayatin la kon mu ngi noonu te boobu noonu ku mel ne al imaamu Abu Daawud al imaamu At-Tirmidhi ak Ibn Maaja waaye jiitu woon na leen al imaamu Ahmad ibn Muhammad daal di woon koy solo kon. loolu euh, mooy wa fii loolu nga jàppe ko noonu mooy wa fii riwaayatin lahu anna an-nabiyya zajara an mooy boo xam ne ci Seyna Anas waaw dëgg la Seyna Abu Sa'id al-Khudri soloo na ko waaye du boobu la ci imaamu Nawawi jublu woon comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon bii la ci jublu voilà léegi euh, kon xadiisu tere baa ngoo waaye gisoon nañ xadiis Mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne Yonent bi sallallahu alayhi na moo doon alhamdulillah xadiis bu mujj alhamdulillah mu ne laa yashrabanna ahadun minkum qaa'ima man nasiya falyastaqi yenent bari saa saam ne ngallawaay bu kenn ci yéen di naan daal di taxaw képp ku ko fàtte wala nga bako na nga waccu mu ne loolu rawaahu muslim yii lañ gisoon waaw léegi bu ko defee lii nag moo indi li nga xamante ni mooy wute yi nga xam ne ñoo ñëw ci biir boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim waaw léegi léegi nag ñu ne woon dañuy ñëw gis li al imam bahth bi ci al imam ahmad ibn ali ibn hajar al asqallani rahimahullah al hafidu mooy hafidu mooy hafidu dunya waaw mi nga xamante ne nii Euh, li suñu sëriñ di wax radiyallahu anhu mooy pont bi nga xam ne mooy jottale mooy mooy diggante ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi waaw gis nga ñu mujj ñi bu ñu bëggee accès ci ñu njëkk ñi ci wàllu xadiis par force dañuy jaar ci al imaamul xaafis na xajar mooy pont bi en borom bi da koo def jisr jisran <laughs> waaw mooy man bu ma dara xawee fi nga xamante ni euh, ndar ma suma faa dem waaye bu ma gisee image yi mooy pont ba nga xam ne moom lañ tudde woon le colonialiste ba <laughs> lañ tudde woon colonialiste bu bu bu garaaw bi ba waaw <laughs> mooy pont bi daa jaar ci ndox mi daa jéggi ndox mi bu ma juumul noonu laa ko gis image yi bu dul noonu yéen ñi dëkk ndar ngeen jéggal ma <laughs> voilà no damaa bëgg a joxe exemple boo xam ne misaal moo xam ne ñi nekk Sénégal dinañ ko gën a xam waaw wala pont pont wap fara fini bi waaw ca Gambia ca mbokki Gambia waaw nga xam ne boo bëggee jóge côté senegal dem beneen côté Sénégal ba ca Casamance ak yooyu da ngay jaar Farafenni ci Gambia waaw mooy pont yooyu gis nga pont bi mooy manoo jàll dex bi noonu xuus wala nga nga dugg ci noonu ak say bagage déedéet da ngay jaar ci pont bi borom bi nag dafa def hmm, bu dee moom gaa yi nekk Europe ak yooyu pont yi moom bari na moom waaw <laughs> waaw la la tamise moom gis nga li mu mel ci kaw ndox mi ak li nga xamante ne mooy euh, pont de l'Alma pont de l'Alma ca waa waa waa yi ak ñi nga xamante ne mooy xeet yooyu nga xamante ne gaa yi daal di nañ leen xam nga xam ne réewu Europe moom da bari waaw ñoom moom ay pont moom euh, bari leen nañ ko walillahi alhamdu wal minna euh, léegi mu ngi noonu kon moo ata la tamise moom fu ne ma ne Angleterre la nekk waaw waaw moo moo nekk ca kaw ndox ma ndeysaan te mbokki Englishman wala English woman waaw pont boobu noonu nga gis ni muy traversé gars yi mooy ndox mi tudd la Tamise mais daa am ay pont yu ci jaar léegi nag comme noonu la rek waaw bu dee fii moom nga jël pont de la Guillotière ci Lyon jële la Guillotière yóbbu la Bellecour Lyon centre gis nga pont boobu bu dul woon pont bi ci Rhône bi ngay dugg laa wax <laughs> waaw ci Rhône bi Rhône bi Rhône am ndox la waaw mu ngi mel ne rek ñu ne fleuve Sénégal waaw léegi dexuk Sénégal googee nga xam ne mooy jóge ca mbokki eh, Mourtaan daal di jàll di dem ba ca Matam ak jëm noonu le kon loolu lu mel noonu nga xam ne boo buñ ci defee ab pom ab jisru nit ki bu bëggee jàll moom lay jël sinon du jàll al imaam al xaafiz ibn xajar euh, rahimahullah noonu la ko borom bi def walillahi alhamdu wal minna entre ñu njëkk ñi ak ñu mujj ni moo tax xam-xamu xadiis moom bul sonn moom xam-xamu xadis mënoo koo xam bu dee xamoo al-Hafiz Ibn Hajar en tout cas bu dee xamoo turam it di nga ja di nga di nga di jariñoo bu baax am bindam li mu ci liggéey sinon sawaay xanaa ñu jàngal la ko jàngal boo xam ne yow doo xam ne moom la waaw ndax man nañ la ko jàngale noonu duñ la wax kenn wax la ay xam-xam yoo xam ne nga jàpp ne fii mu ne ci sëriñ bee ko wax wala mu dindil la tur yi mais na la leer ne ci moom nga jaar loolu la ko boroom bi def mooy dig digle <laughs> waaw mooy barzax bi yàlla teg <laughs> diggante baynal awwalina wal axirin waaw moo tax nag fuuy fuuy lu yomb weesuwut na jàpp ne ku tëb na jàpp ne moom xaafis la voilà la <laughs> ilaha illallah yi ku ci jay seenu sëriñ rek ne xaafis ah wax leen lu leen neex waaye fa yàlla moom yàlla xam na kon nag al imam al xaafis ibn xajar bahth bi mu ci def muy eh, bi mu ci def ci bi muy sara xadiis bii nii ci bunt bi xadiis Seydina Ali bi xam nga imaamul Buxaari en fait moom xadiis yi wax tere bi indiwu ci benn xadiis yi yi permettre kese la indi mais nag imaamul Buxaari rahimahullah faqahal Buxaari yu fi taraajume imaamul Buxaari ci tarjamaam yi ni mu tuddee bunt yi ngay gisee fiqam gure yi dafa def baabu shurbi qaa'ima hmm, ci kitaabul ashriba buntu naan taxaw loolu nag mu def noonu ba tax ku mel ne al imaam ibnu Battaal ah ne rahimahullah al maliki imaamul Buxaari yi nii mu tudd buntu bi day wane ne kon hadith yi nga xam ne ñooy ñëw di wane ne dañ koo sib loolu wérul ci moom moo tax tuddewu ko noonu ah waaye al imaam al xaafis ibnu Hajar mi ñu la doon wax mu ne wa laysa bi jayyid loolu imaam ibnu Battaal wax du lu rafetan ah. parce que lii mu ne li leer bal alladhi yashbahu sani'uhu ah. annahu ida taaradat indahu al ahadith la yuthbitu al hukm waaw waaw mu ne li li feeñ mooy ci jëfinu imam al Bukhari rahimahullah ku topp bil istiqra eh, ni nga xam ne noonu lay doxale mooy ne li leer mooy bu dee ne atte leerul ci moom waaw bu dee ne atte leerul ci moom moom nan lay def mooy mooy àtte bi euh, dafa am ay hadith yoo xamante ne nii dafa ñëw yii di wax new mën naa nekk yii ne mënu la nekk ci noonu buy bin tudde buntu day ñëw rek tudd tudd ñoo xam ne day neutre waaw bu qa'ima naan taxaw waaw mooy léegi naan taxaw bi lan la ci jublu mën naa ne mu indi hadith yu wane ne mën naa ne mais imaamul Bukhari xam na bu baax ne am na yu koy tere sauf que hadith yooyu dañoo remplir wu charte bi loolu la tamit hadith yooyu nekk ci sahih imam muslim ak yooyu dinañ gis léegi bu imaamul xaafis di def bahth bi recherche bi mu ci def yenn boroom xam-xam yi nga xam ne rahmatullah alayhi dañuy jéem a jam hadith yooyee di wan ne bon yooyu njuumte la wala yenn ci sayna abu hurayra la yem ci sayna anas yi ay njuumte la ak nàngam ak nàngam waaw ndax ni ci càllale bi nàngam ak nàngam imaamul buxaari rahimahullah xam na loolu moo tax hadith yooyu indiwuleen parce que remplir uñ charte yi mu teg ci lay nangoo hadith xadis yooyu dañ koo remplirul indiwu ko mu indi fi ñaari xadis yi nga xam ne moom la indi muy xadisu euh, ki nga xam ne Seydina Ali ibn Abi Talib ak Seydina Ibn Abbas radiyallahu anil jami' yi nga xam ne gis nañ leen kon mbir maa ngi noonu léegi nag Seydina al imaam al xaafiz Ibn Hajar bi muy saraan ak xadisu yooyu bi Seydina Ali bi dafa njëkk indi benn beneen version bi mu ci teg deuxième bi boobu la doon saraan la guddal boobu nag lay waxe lii nga xam ne moom la ñuy gis insha allah ngir traiter masala yi nga xam ne moo jëm ci waa léegi man dama amub laaj man mii nga xam ne may fay ah déglu naa la religieusement déglu naa la royalement waaw bi nga xamante ne nii ci nga doon wax walillahi alhamdu wal minna yëpp dégg naa leen waaye nag mbir yi ah mbir yi de bi imaamul xaafis ne hadis yi comme que day wute ci imaamul Buxaari yi mu gis yenn yi di wax mën naa nekk yi manu la nekk moo tax jëlul position man nag damaa bëgg a xam lu ci leer parce que nag lii jëfe la ñu ne la nag nañ déglu kon al imaam al xaafiz ibn Hajar rahimahullahu taala ni nga xam ne noonu la ko traité kon mu ne bi nga xamante ne ci la ñëw ci wàllu hadith yi ni ñu ko riwaaya façon yu wute yeeg yooyu bi mu ko indee ba pare moom al imaam al hafiz te yu bari gisoon nañ ko jotaay bii ñu génn moo taxoon ñu jëloon def exprès yu bari façon ni ko ni ñu ko solowee ak yooyu xattaa yu nekk ci musnadu imaamu ahmad ak yeneen ak yeneen ñu daal di koy gis léegi mu ne al imaam al hafiz rahimahullah mu ne ixtalafa mu ne qaala al maaziri mu ne qaala wax na al-Maaziri yu di al imaam al-Maaziri en fait al imaam al-Maaziri Maliki la woon ah boo xamante ne bu màggi mbir la woon boo waxoon naa la ñi dañu bokk ci ñi nga xam ne ñoo njëkk shara xadiisu yonent bi alayhi salaam te ay Maliki lañ woon ay Maliki ay Maliki lañ woon rahmatullahi alayhim waaw muy Muhammad ibn Ali ibn Umar ibn Muhammad at-Tamimi al-Maziri nga xam ne dafa siiwee ci al-Maziri euh, la siiwee nit ñi naan al-Maziri al-Maziri al-Maziri moo doon sëriñu euh, Maliki yi comme ni ko al imaam euh, siyaru borom siyaru a'lam an-nubala waxe ne shaykhul imaam al-allaamatul bahr al-mutafan al-mutafannin abu abdillah Muhammad ibn Ali ibn Umar ibn Muhammad at-Tamimi al-Maziri al-Maliki musannifu kitaabul mu'lim bi fawaa'idi sharh muslim voilà kon moom moo bind boobu al mu'lim après al imaam al qaadi Iyaad da koo mottali voilà léegi euh, moom nga xamante ne euh, euh, ku màgg ku màgg mbir moom al imaamu al Maaziri rahimahullahu taala waaw kon nga xamante ne imaamul qaadi Iyaad nettal na jële ci moom voilà. nga xamante ne moo tax après bi mu génnee àddina da ko kii quoi dafa àggale takmilatul mu'lim itmaamul mu'lim voilà moom al imaam al qaadi Iyaad kon dafa newoon ko màgg nga xamante ne fële ca Ifriqiya fa la newoon rahmatullahi alayhi léegi nag moom bi nga xamante ne nii kon moom moo wax waaw al-Mu'lim moo bind al léegi nag euh, euh, euh, bi nga xamante ne kon noonu la demee moo tax bokk na ci taalibe bi al imaam al qaadi Iyaad <laughs> men imaam an-Nawawi rahimahullah di citer tout le temps waaw moom bi sëriñam bi génne àddina dafa yokk dafa continuer dafa àggale affaire tudd ikmaalul mu'lim bi fawaa'idi sahihi muslim ah, la nga xam ne moom la sëriñam bi da al léegi nag moom moo di al imam kon al-Maaziri rahimahullahu taala eh, léegi moom nag eh, al imam al-Maaziri rahimahullahu taala eh, Euh, mu ngi gën a àddina ay côté quatre cent cinquante trois quatre cent cinquante trois moo topp euh, entre euh, mille soixante et génn àddina cinq cent trente six mu dëppoo ak li nga xam ne mooy mille cent quarante et un voilà kon loolu la fële ca Tunis moom lañ naan Ifriqiya voilà léegi après lañ jël continant bi yëpp tuddee ko noonu Euh, kon kooku mooy imaam al-Maaziri ci gàttal walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ko fii waxoon nañ fi ay mbiram euh, biñ doon juum bi ñuy wax euh, téeréer bi après ñuy wax li ci imaam al-Qaadi Iyaad wax juum di wax imaam al-Qurtubi te bokkul woon voilà Abu Ahmad kon imaam al-Haafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala mu ne qaala al-Maaziri mu ne imaam al-Maaziri de rahmatullahi alayhi nee na ixtalafa an-naasu fi haadaa mu ne nit ñi. wute nañ ci lii waaw fa dhahaba al jumhuru ila al jawaz mu ne waa jumhur muy jumhurul ulama rahmatullah alayhi ñoom dañ ne mooy xadiis yi wuute yiñ gis te imaamu Nawawi daal di leen tënk fii nii mu ne ñu ëpp la majorité des des savants ñoom daal di euh, jéng jëm ci ne loolu day wane ne mën naa nekk mu ne wa karihahu qawmun am ay nit yoo xam ne dañ koo sib nag ndax yeneen xadiis yi nga xamante ne ni dañoo Euh, ñëw euh, di wane ne loolu yonent bay saasaam zajara mu ne fa qaala wax na ba'du shuyukhina lenn ci suñu sëriñ yi ñun al-Maaziri ne la alla nahya rahmatullah alayhim que ne amaane de tere bi yansarifu liman ata ashaabahu bi ma xanaa ne tere bi li tax yonent bay saasaam tere ko ci jublu mooy ki nga xam ne dafa indil ay ay ay ay comme ay bande de copains wala ay xarit wala ay mbokk yu toog ay àndandoo léegi waa ji indil leen ndox bi mu indee fa baadarali surbi yi moom au lieu mu njëkk a jox gaa yi ba pare moom mu njëkk a leen a naan qa'iman ba pare taxaw ah qablahum istibdaadan bihi wa xurujan an kawni saaqil qawmi axiruhum shurba léegi ba pare kon ci noonu jëfewul non seulement euh, mu taxaw ba pare euh, doxewul hadis bi yonent bay saa saa dox te mooy bunt bi tegu après suñu bunt bi nii bu jeexee noonu la ko imaamu Nawawi tuddee waaw ku sopp gu ñu sopp kaw nu saaqil qawmi axirahum euh, shurba ki ki mujj ki nga xam ne mooy nandal nit ñi di leen servir le serviteur doit être le dernier euh, des buveurs ñi nga xam ne ñooy naan le dernier ñi nga xam ne ñooy naan loolu abdullah saaqil qawmi loolu la war a def voilà léegi nag kon bi nga xamante ne loolu la ne xam naa kenn seen sëriñ ne xam naa loolu la la tere gi le sibel gi di wax waaw waaw ne mu ne qaala imaamul Maaziri mu ne rahmatullah alayhi wa aydan fa inna al fi hadithi abi hurayra bil istiqa bil istiqa la xilaafa bayna ahli al ilm fi annahu laysa ala ahadin ay istaqi mu ne beneen mbir ma léegi bi nga xam ne moom la yonent bi saa Abu Hurayra bi bi nga xam ne dane yonent bi saa saam dane képp koo xam ne bu kenn ci yéen naan la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi waaw képp ko bu bu bu kenn ci yéen di naan ngalawaay maa ngi leen di jàjj ngeen di naan di taxaw ku taxaw ku fàtte taxaw naan wala nga tay ko kooku na waccu léegi nag imaamul Maaziri mu ne loolee nag waccu boobu nga xam ne moom la xadiis boobu di euh, wane te ne da koo digle laa xilaafa amul wute bayna ahlil ilmi diggante boroom xam-xam yi fi annahu këne laysa ala ahadin warul ci kenn an yastaqi muy wocc ginnaaw bi nga xam ne ci la naan taxaw loolu la imaamul Maaziri wax léegi nag dafal ndànk ci kanam imaamul Haafiz da la indi <laughs> ñi nga xamante ne noonu la imaamul Nawawi rahimahullah parce que mënoon nañu jël imaamul Nawawi li mu wax ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj dooru ñëw fii mais comme que imaamul Haafiz dafa dajale yëpp te loolu mooy njariñu boroom xam-xam yi ñëw ci gannaaw mooy dañuy dajale wax yi leen jiitu woon bu ko defee yow dañ lay yombalal waaw imaamul Nawawi mënoon nañu jël sarxul Minhaj waaw gis nañ li mu ci wax lépp <laughs> loolu imaamul Xaafis da koo tënk léegi bu dee da koo të bi mu koy tënk bu dee am na lu ko ci rëcc dinañ ko wax bu dee amul lu ko ci rëcc yi ñu jëlee ko ni mu ko waxee insha allahu taala léegi mu ne. Eh, eh, eh, léegi kon imaamul Maaziri mu nekk loolu borom xam-xam yi amul wuute kon que digal gi ñuy digal ci Seyna hadith Seyna Abu Hurayra bi ne ku naan taxaw na waccu loolu kenn warul ci kenn muy waccu mu ne qaala wa qaala ba'du shuyuux ba léegi imaam al-Maaziri rahimahullah mu nekk lenn ci sëriñ si ne nee nañ al-Azharu rahmatullah alayhi annahu mawquufun ala Abi Hurayra li feeñ mooy hadith boobu ci Seyna Abu Hurayra la yem mooy du lu yonent bay saa saa wax quoi qaala mu ne. wa tadammana lool pare na kon ci xadis sayna Abu Hurayra mu ne wa tadammana xadisu Anas al akmal al akla aydan mu ne xadis sayna Anas bi daal dinay waxuma la naan kese waaye daa dugalaale lekk ndax moom la Qataada wax ne fa qaala Qataada xadis 771 ci Riyaad bi ah qaala Qataada fa qulna li Anas fal aklu nag qaala daalika asharru aw axbas waaw bi mu ne yonent bi saa salaam anna nabi an nabi saa salaam annahu naha an yashraba ar-rajulu ar-rajulu qaa'iman te ne yonent waaye saa saam tere na kuy naan di taxaw waaw ñu ne ko mais lekk nag mu ne mais looloo gën a yées wala moo gën a ñaaw voilà kon léegi nag mu ne nag xadis boobu la wax mu ne xadis boobu nag moom daa dugalaale noo xuma la naan kese mais lekk waaw mu ne wala xilaafa fii jawaazil akli qaa'ima amul nag wute ci boroom xam-xam yi ke ne possibilité lekk taxaw loolu amul amul amul wute waaw <laughs> noonu la ko waxe yii yëpp nag boo gisee mënaan la noon la ko waxe wala noonu la ko <laughs> toxale loolu mooy euh, am na beneen wax de voilà mu ne kon qaala walladi yazharu mu ne nag léegi imaamul Maaziri muy waxal boppam mu ne walladi yazharu lii li nga xam ne daal moo feeñ ci man mooy anna ahaditha shurbihi qa'iman tadullu ala al-jawaz kene xadis yi nga xam ne mooy xadis Seydina Ibn Abbas bi comme ni ko imaam an-Nawawi tax euh, rangale euh, Seydina Ali ibn Abi Talib naka noon Seydina Ibn Umar ak Seydina Amr ibn Shu'ayb moom bi mu jële ci maamam di Seydina Abdallah ibn Amr radiyallahu anhum ak hadiisu bul fàtte Kabsha bint Saabit ah, bu seeru Seydina Seydina Hasan ibn Saabit bi nga xam ne Imaam An-Nawawi bi muy commencé dane buntu bi te bokk na ci hadiisu fii hadiisu Kabsha bokk na ci hadiisu Kabsha as-saabiq bi ñu gisoon mooy hadiis numéro sept 64 euh, mu ne woon waan ummi a Kabshata bint Saabit ukhti Hassaan ibn Saabit lim ne yonent way saa saam dafa dugg ci man fa shariba min fii qirbatin mu'allaqatin qaa'ima yonent way saa saam taxaw daal di naan ci euh, gurdu boo xam ne dañ ko dañ cee defoon ndox mu lonk ko looluyee kon loolu boole ko ci kon hadith yooyu noonu di digle di di wane ne man naa nekk mu ne loolu dañ koy yen Ah, <coughs> ci li nga xamante ne mooy possible possible na loolu mën a nekk la aljawaaz wa ahadithu nahyi kanta hadith yi nga xamante ne nii mooy day tere comme hadith sayna Anas bi sayna Abu Sa'id naka noonu sayna Abu Hurayra radiyallahu anil jami' loolu ci lan lañ ko yem tuhmalu ala al istihbab non ala al istihbab que ne waaw lii dañ koo sopp voilà mooy soppu gi mooy eh, nit ki nay toog te bañ di taxaw wal xasi ala ma huwa awla wa akmal tey ñaaxaate ci nit ki di def li nga xam ne mooy li gën a yey te mooy li gën a mat xam nga lii moom la imaamu Nawawi tudde bunt bi te loolu la jeng te dinañ gis ay waxam après insha allah ni ko imaam al-Hafiz bi indi léegi nag mu ne aw wala boog li am na fi shurbi qa'iman darara imaamul Maziri ba léegi muy wax mu ne walla kene yonent bay saa saam en koo tere woon soit mu nekk li bayaanil jawaaz que ne mën naa nekk waaw tere bi nag day wane ne lële moo gën a mat mooy toog bi moo gën a mat taxaw léegi mu ne wala aw wala boog mu nekk li am na fi shurbi qa'iman ndax naan taxaw dararan daa am ak lor am na lor boo xamante ne da cee ne voilà soit muy peut-être lool tamit waaw fa ankarahu min ajlihi wa fa'alahu huwa li amnihi mu ne yonent way saa sam nag daal di bañ loolee tere ko ndax naan taxaw lor bu ci mën a nekk médicalement ci wàllu santé wàllu wér moom nag kantaanantu lay sa saam mu def ko taxaw hein ndax borom bi muccal na ko sécuriser na ko aar na ko ci euh, lor googee hein mu ne qaala imaamul Maaziri ba léegi rahimahullah mu ne wa ala hada thani yuhmalu qawlu mu ne ci kaw ñaareel boobu nag kene daa am feebar darar wala lor gu mu mën a teg nit ki bu dee daa taxaw naan mu ne ci la ñuy yéen wax bi mu ne moom yonent way saasaam xadiis sayna Abu Hurayra faman nasiya képp ku fàtte wala nga bàyyi ko tay ko fal yastaqi ala anna zalika yuharriku xalatan yakunu al qay'u dawaaw mu ne doon kon la ñuy yene xadiis bi mu ne képp ku bàyyi na na wocc waaw yëru yonent bay saasaam bañ loolu noonu feebar boobu yëngu lor boobu yëngu ci nit ki nag mu ne ko kon wocc ko gaaw voilà kon waaw léegi nag loolu la kon al imaam al-Maaziri wax léegi nag imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne wa yu'ayyiduhu mu ne lii nii lii dëgëral waxu imaamul Maaziri bi mooy qawlu Naxa'i bi nga xamante ne nii al imaam an-Naxa'i di Ibrahim ibn Yazid an-Naxa'i rahimahullah wax eh, moom tamit gisoon nañ ko fi <laughs> rahimahullah al-Kufi rahimahullah mu ne innamaa nahaa nu wala naha an zalika li daa il batn mu ne yonent way sasam daa tere ku taxaw naan ndax day indi feebaru biir waaw feebar boo xam ne ci biir lay nekk léegi nag imaamul hafiz mu ne intaha mulaxasa jeex na ci résumé li nga xam ne moom laa toxale ci ñi mu ne léegi nag wa qaala Iyaad kanta taalibe imam al-Maaziri bi di al imam al-Qaadi Iyaad moom yàgg nañoo gis ay mbirum <laughs> rahimahullah kon Euh, mu'allim bu imam al-Maziri bi mu ñëw àggale ko moom taalibe bi mu ne wa qaala Iyaad Iyaad ne al mooy al imaam qaadi al qaadi boo leen al qaadi Iyaad ibn Muusaa al Maaliki rahimahullah dëkkoon fii ci Maroc mu ne euh, lam yuxrij Maalik waaw léegi waxu imaam al qaadi Iyaad <laughs> walal Buxaari ahadith an-nahy mu ne imaam al-Maalik de rahimahullah ak niñ ko xamee moom mi nga xam ne ila dhukira al-hadith fa Maalikun an-najm la imaam ash-Shaafi'i doon wax ne bu ñu tuddee hadith moom sama sëriñ ba di Maalik mooy biddiw ba rahmatullah alayhi mu ne moom génnewul hadith bi di imaamu daaril hijrati borom génn mi borom Muwatta génnewul hadith yi wax dañoo tere di tere naan taxaw. wala al Bukhari al imaam al Bukhari it daal di koy génne moom gis nañ wax nañ la sànq bi ñuy tàmbale moom bi mu ëndee foofu baabu shurbi qaa'ima li mu ko ëndi ñaari xadis mooy xadis Seydina Ali Seydina Ibn Abbas xadis Seydina Ali bi ci ñaari version Seydina Ibn Abbas benn loolu la ëndi wane te yooyu yëpp day wane ne taxaw naan dara ne wu ci te yonent waay saa saam def na ko Seydina Ali nee na man gis naa ko mu def ko Seydina Ibn Abbas ne maa ko servir maa ko jox mu naan ca Zamzam taxaw. kon mu ne imaamul Buxaari sorowul xadiis yi nga xam ne ñooy tere mu ne wa axrajaha Muslim min riwaayati Qataada an Anas mu ne nag xadiis boobu nag xadiis yooyu ki ko solo mooy imaam Muslim yii yëpp yii muy wax nii yëpp du lu bees ci ñun gis nañu ko détail bi ñu génn moom lañ jëloon te bi ñuy tàmbali léegi rappelé nañ ko fàttali nañ ko mu ne imaam Muslim moom moo tax duñ ci taxaw moo ko solo min riwaayati Qataada jële ko ci riwaaya Qataada ibn Di'aama mu jëlum sayna anas al-Basri jëlum sayna anas radiyallahu wa min riwayatihi te ci riwaayam an abi isa abu isa ci moom la ko jëlee an abi Sa'id mu jële ko abu Sa'id gis nañ ko mooy eh, eh, zajara mooy bi mu naan zajara bi <laughs> voilà mu ne wa huwa mu an an mu ne boobu nag Qataada an la def parce que waxul ne haddathani wala sayna anas moo ma ne te dane an anas loolu nag leerul te moom comme ko nëpp nëppal la kat la te loolu it waxoon nañ ko ba ne loolu dàqu na moo tax imaamul Haafiz na ko leeral fii